amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-ahqaaf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul ara'aytum in kaana min 'indi llahi wa kafartum bihi wa shahida shaahidun min bani israa'iila 'alaa mithlihi fa aamana wastakbartum inna allaha laa yahdi alqawma alzaalimiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di ñëw ci li nga xam ni mooy fukkeelu laaya bi mu ne qul waxal yow rasuulullah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ara aytum ndax yéen gisu ngeen yéen waa màkke ñii ma weddi in kaana min indillah bu dee ne jii de dafa tukkee fa borom bi tabaaraka nga xam ne noonu la mooy moom dafa jóge ca borom bi tabaaraka wa taala wa kafartum weddi ko wa shahida shaahidun wa shahida mu seede shaahidun aji seede min bani israila bokk ci yahuud yi ci waa doomu israil di yonente yàlla yaqub alayhi salaatu wassalaam moom mooy israil doomam yi di ci yahuud yi am kenn ci ñoom daal di koy seede ala mislihi seede ci kaw lu mel nii alquraan seede ni mu seede ne tawraat dëgg la seede li nga xamante ne mooy alquraan jii fa aamana moom mu daldi gëm gëm wastakbartum yéen waa màkka yen yéefiru màkka yi ngeen rëy rëy lu lànk ne du ngeen ko gëm waay waay xam leen ne inna allaha boroom bi tabaaraka wa taala laa yahdi nekku fi di gindi alqawma nit ña nga xamante ne ni az-zaalimiina ñooy tooñkat ya ñooy bokkaalekat yi laay bi boroom mufassiruuna yi di boroom tafsiir yi raxmatullaahi alayhim dañoo wute ana kan lay wax nii wa shahida shaahidun kookale seede te bokk ci waa banu israil am wax bu njëkk bi te lool mooy li ñu ëpp wax wax la buñ jële ci mawlaana ibn mawlaana ibn abbaas ak al imaamul xasan ibn yasaar ak ku mel ni sayyidina mujaahid ak qataada ibn di'aama ak ñoom ad-daxaak ak ñoom ibn zeyd raxmatullahi alayhim wa radiya anhum ñoom dañu nekk mi wax fii mooy abdallah ibn salaam benn saxaaba la boo xam ne ci fóori yahuud yi la bokkoon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dóor a ñëw Medina di gàddaay si moom ci la dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko ñëw na mu jóge fa mu nekk ñëw di ko déglu moom mooy ki nga xam ne moo nettali xadiis bu siiw boobale ne man bi ma ñëwee yonent bi alayhi salaatu maa ngi ñëw fekk ko fa mu njëkk a dal ci Medina nit ñi daal di koy wër mu ngay wax ci seen biir naan ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu at wa sallu bil-layli wan-naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam mu ne man mii di Abdallah ibn salaam man de di man li ma njëkk dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy mu ngi naan ayyuhannaas é nit ñi afshu salaam dee leen wasaari nuyoo dee leen bari lu ngeen di nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullah dee leen bari lu ngeen koy waxante wasilul arxaam tana ngeen jokk di seen mbokkoo yi wa at'imu ta'am te dee leen leele di sawar di joxe ñam wasallu bil layli te dee leen julli guddi di def ay nawaafil wannaasu niyaam fekk nag nit ñi ñoom ñu ngay nelaw te boo xëyee doo ko nettali ndax ngistal mu ne bu ngeen defee lool de tadxulul jannata bi salaam di ngeen dugg aljana ci jàmm am ñu ne moom moomu lay wax xam nga saar bii mooy saaru màkk la moo tax ñenn ñi ne mukk waaye yow nan la mën a nekke kooku saar bii nii nekk saar boo xam ne màkk la wàcc te Abdallah ibn Salaam radiyallahu anhu moom fi mu gëme mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa wassalaam ñu ne kon nag am ñeneen kon ci boroom xam-xam yi kon wax nañ lañ groupe bu njëkk bi ne moom Seydina Abdallah ibn salaam alayhi ridwaanu salaam moom moom moomu la am ñeneen ñu ne mukk kii seydina muusa ibn imran rasulullah salawatullahi wa la mooy wa shahida shaahidun aji seede gi seede seydina muusa la moom lay wax ne lanta loolu wax gi ko wax mooy ku mel ni ñoom al imaam Masruuq ak al imaamu Shaabi ñoom ñii ñëpp ay taalibe lañ woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñu ne kii Seydina Muusaa lay wax ndax kon dane yéen waa Makka ndax gisu ngeen in kaana min indillah bu neen alquran jii dafa jóge ci borom bi tabaaraka wa taala wa kafartum bi ngeen waaj di ko wa shahida mu seede fekkoon ne seede woon na shaahidun aji seede min bani israila bokk ci waa banu israil di sayyidina Muusaa ibn imran alayhi salaam ma ñu fa yónni woon ala mislihi moom seede woon na lu mel ni alquran te mooy tawraat seede ko daldi woon koy gëm te yéen comme que nee ngeen nangu ngeen ne yahuud yi ñoom ñu ngi woon ci diine waaw yonent ba yahudi di topp de moom téere ba ñu ko ndiloon da koo seede dëggal ko kon ni nga xamante ne yonent bii ñu leen yónnee di sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam noonu la seedee ne téere bii mu yor di alquran yàlla ko yónnee léegi nag lan moo tax yéen sayyidina muusa bam seedee loolu le gëm topp loolu le nit ñi gëm mooy ña ko gëm ànd ak moom gëm loolu yéen nag ngeen weddi ngeen rëy rëylu ah wen kon nag yéen ah leen bu boobaa lan moo tax kon manu ngeen a def ni ñoo ñële daal di gëm comme rek comme moom lool ngeen waroon a def waaye nag loolu mooy waaye li gën a dëgër insha allah mooy wax ju njëkk ji ne Seydina Abdallah ibn Salaam la mooy aaya bi dëgg la Makka la wàcc waaye mooy gis nga dafa yore suñu boroom dafa joxe charte dane mooy condition dane waaw bu lii xewoon nag waaw kay mooy yéen bu lii amoon qul ara'aytum ndax gisu ngeen woon in kaana min indillah bu doon ne alquran jii ci yàlla la jóge te dëgg-dëgg ci yàlla la jóge wa kafartum bi ngeen weddi ko wa shahida shahidun am benn koo xamante ne aji seede la te bokk ci waa banu israil mooy waa jamono moom moom bu ñëwee ba seede loolu bés bu al l'islam ñëwee ci moom moom moom mala abdallah ibn salaam ba mu seede ko est-ce que yéen moom di ngeen mu gëm seede ne lii dëgg la gëm ne tawraat dëgg la alquran bii dëgg la mu gëm ko est-ce di ngeen mel ni moom di waaye yéen wastakbartum bu boobaa ngeen réeréelu bañ inna allaha yëg leen ne buur yàlla laa yahdi nekku fi di gundi de alqawma nit ña nga xam ne alzaalimiina ñooy tooñkat yi mu ne wa qaala alladina kafaru lilladina aamanu mu suñu boroom di continuer kon ci laay fukk bi ak benn mu ne wa qaala alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo suul jëf te weddi yàlla di yéefiru Quraysh yi lan lañ doon wax ñu ngi doon wax li lilladiina wu di wax way ngëm yàlla yi naan leen way law kaana xayran ma sabaquuna ilay xam ngeen ne alquraan jii xam ngeen ne diine jii di li kii di woote naan ay lislaam mooy diine ju bees jii law kaana xayran bu doon ne baax la bu doon ne yiiw a ngi ci te yiiw la ma sabaquuna ilayhi waaye yéen yéen ñi ci dugg ñépp duñu ci njiit waay xam ngeen ne yéen ak ñi ci dugg ñépp yéen da ngeen ñu ëpp xel wala lan ngeen ñëpp yaakaar ngeen ne moos mooy ne moos diineem jii moom seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam di woote bu doon ne dëgg yiiw ngi ci mbaax la mooy yéen yaakaar ngeen ne moos di dinañ ñu ci njiit mukku wa id lam yahtadu suñu boroom ne wa id lam yahtadu bi ñoom nag ba nga xamee ne nag nangu wuñ cee gindeeku jël lislaam def ko li nga xam ne mooy làmp bi leen di niital ci lëndëm yi ñu ne ñu bañ ba nga xamante ne nangu wuñ cee gindeeku lan lañ wax fa sa na ñuy wax naan hada alquraan jii diine jii ifkun aw duur la aw sos la qadimun woo xamante ne nii wu sori la ndax nit lu mu xamul da koy noonoo léegi nag lii nii waa Makka dañ koo yàgg a wax moo tax ñoom Abu Jahlin doon wax benn jigéen boo xamante ne nii ci saxaabiyaat yi la woon muy saxaaba yu jigéen yi ku mel ni muy sayyidatuna Zinniira Zinniira benn jigéen la woon boo xamante ne nii ab jaam la woon bu waa ci jàppoon di ko mbugal mawlaa la woon mawlaatu la woon ci waa Banu Maxzum ci waasow ñoom Abu Jahlin dañ ko doon jàpp di ko teg ay dànn léegi nag bi nga xam lu tax parce que dafa tuub bi mu tuubee nag ay ay ak gisam daal di muuru mooy gisatul léegi nag bi nga xamante ne nii nag gisatul nag waa Makka paawu Makka yi ñoom Abu Jahlin ne très bien lii baax na ci moom haa léegi nag gis leen rek xam ngeen ne kii ma azba ma azhaba basaruha illa Laat wal Uzza ne gaa yi jël leen ci exemple de xam ngeen ne zinniram yi kenn yóbbuwul bëtam yi doon gis mu muuru léegi ba silmaxa tegu ko ko ku dul suñu yàlla yi haa ñaw haa wallaahi képp ku leen ku leen di dingat <laughs> zinniiraa ngi laajal zinniira zinniira ne leen waxu ngeen dëgg wax ngeen lu amul wat naa ko ci néegu yàlla bi ne leen laata laatak uzza yi dara seen yàlla caaxaan yi dara la mënu jariñee te duñu duñu lore te duñu jariñee suñu boroom daal di koy delloo nag ak gisam ndaw soosu nag la ñoom Abu Jahlin doon wax naan waay yéen yaakaar ngeen ne men atasbiquna zinniratun ila rushdin waaye yéen yaakaar ngeen ne dañ doon toog si seen grand place foofu ci gi ñuy waxtaan nag naan waaye yéen yaakaar ngeen ne diine Seydina Muhammad ji mos baax na alayhi salaatu wassalaam xam ngeen ne bu baaxoon moos yaakaar ngeen ne zinniira mi la pauvre zinniira waay waay miskin bii nii miskina bi waay waay xoolal borom kii nga xam ne daram baaxut way ñàkk la amul dara waaye pauvre bu toll ni zinniiram yi nga yaakaar ne moos ñun ñii waa Quraysh sangu yu mag yi waay waay ndaw su ñàkk ñi nga xam ne du dara moom dinañu jiitu moos ci njub ci ak yiiwu suñu boroom nag ne mu ngi noonu ñoom lool lañ de lool lañ doon wax naan wa qaala alladhina kafaru lilladhina amanu di wax way ngëm yàlla yi naan leen law kaana xayran xam ngeen ne diine jii bu doon baax la yiiw la lu baax la maa sabaquna ilayhi ñi ci dugg ñëpp duñu ci jiit waaye ñi doon jóge ci yeneen gox yi di ñëw buñ ñëwee ñëw waa Quraysh di leen xool ba ñu wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg ci diine ji ñoom loolu lañ leen doon wax naan leen yéen yéen a dof rek yéen yaakaar ngeen ne moos diineen jii muy woote bu doon lu baax la ñun Quraysh yi nga xam ne ni ñu suñu xel yi leeree nekk sangu arab yi yaakaar ngeen ne yéen di ngeen jóge ca yeneen réewu arab ya daal di ñëw fii gin ñoo xam daal ñun suñu waa ji ñu dëkkal te nag ku nekk nag lu sàmm li wolof yi wax bu doon xanaa tey loolu la ñuy wax lu sàmba xam sàmm lu dem ba xam lu xam dem ba xaw ma lan waa ji xam dem ba ma dem ba gin koo xam sàmba léegi yu mel noonu ñu naan ko xam nga ñoo leen gën a xam bu doon yiw la moos du ngeen ñu ci njiit